bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain asalaamualeykum mbokk yi fi teew ginnaaw bi ñu di nuyu te di leen balwaq ni ñu ko baaxoo ànd di weeru koor yi tàmbalee ba tey jii di juróomeelu fan bi dégtuwaat nañ incha allah fas yéene ànd ak yéen ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun jiru weeru koor yi ngir xamlante wala ngir jàngat ay tomb yoo xamante ni tànn nañ ko ngir jariñ ci ak jariñ ci kon ni ñu ko baaxoo defee rek bala ñoo jox sëriñ bi nga xamante ne moo fas yéene sant yi kaddu gi dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ci wàll gi nga xamante ne ci la yëmutu muy jàng ak jàngale ki ki ñu dal tey incha allah mooy sëriñ Cheikh Bousso sëriñ Cheikh Bousso mi ngi jànge alquranul karim ci kër waajuram sëriñ alaaji Ndumbe Buso ci Touba ginnaaw bi mu xamloo alquranul karim ba noppi tamit foofu ci Touba fi la tàmbalee njàngum xam-xamam ci ku ñu wax sëriñ Aafiya Buso ginnaaw bu mu fa jàngee ak lëpp la dem fële ca Louga ci daara ji wax alxanafiya muy école boo xamante ni waa Arabie saoudite ñoo koy saytu foofee la tàmbalee jàng ba fa la amee baccalauréat ginnaaw ba fa amee ashahada asanawiya muy baccalauréat ci la fa jógee dem Arabie saoudite ci madinatu munawara ci aljamiatul islamiya ci faculté bu ñu wax collège charia foofee la jànge ba am licence ginnaaw bi bu mottile am njàngam foofu ci Madinatul Munawwara la ñibbi si fii Sénégal di yëngutu ci wàll googu rek muy jàng ak jàngale ñu boole ko ci jàngalekat yi nga xamante ne ñooy jàngale ci lycée bi nekk Daaru Xudóos bu Sëriñ Cheikh Mbacke moom ci professeur yi nga xamante ne ñooy jàngale foofa moom mi ci la bokk waaye nag yëmul ci loolu dong naka noonu imam la ci jàkka ji nga xamante ne moo nekk Touba Darou Manaan di jàkkay Sëriñ Asi Buso moom mii ña fay jiite ajjuma ca la bokk waaye nag yemu ci loolu dong am na ay gëstu yoo xamante ne def na ko lépp rek ngir tasaare xam-xam ngir jariñ jullit ñi ak jariñ ba tax def na ay gëstu yoo xamante ne gëstu yu bari la xam naa ne rek mën nañ ci tudd benn gëstu boo xamante na ko ñu koy tuddee ahkaamul hudna ci na beneen tudd boo xam ne def na ko ñu koy tuddee taxqiqu kitaabu buxyati musallin li cheikh mawlaaya kon loolu lenn la ci ay gëstu yoo xamante ne moom mi def na ko kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñuy dalal fii ci jotaay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun jàngat nag tomb bu am solo ci diggante nit rawatina ak julit ak mbokkum julitam mooy nit ki ana mën a fexe ba rafetal jëmee ci loolu yaakaar naa ne képp ku di julit aajowoo nga xam ko ndax texeg sayeg ëllëg mën na cee sababoo kon nag yaakaar naa ne Mm, dañ koy jox kàddu gi rek ñaan yàlla defal ko taw bi te defal ñu ko ñu fàttali rek mbokk yi nga xamante ne ñooy nekk jaraay bi ne lii muy waxtaane ku ci am ab laaj rek soo ko bindee mën nga koo jaarale ci bàyyi daan jaxate su ko defee incha allah bu waxtaan bi jeexee des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi fii bàyyi nañ ko xel incha allah kon lii def moom dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko defal taw defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu santee sunu boroom jalla jalaalu julli ci ndawam lu tedd li di ñaan sunu boroom mu def jataay bi tàmbali bi ba ci mujj lépp nekk aw yiw di ndokkeel mbokki jullit yi daje ci barab bi ci weeru mag wi nga xam ne ci lañ nekk muy weeru koor wu bàcceel wi ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu ñu ci taxaw ci aw yiw nangul ñu ko te fulul ko te lépp loo xam ne gaar nañu ci ay ricris wala ay njuumte suñu borom jéggal ñu ko te soppil ñu ko aw yiw loolu na ko te tëliw ko kon ñu ngi ñaan waaye tamit di delloowaat ak cant ak mbiram yi nga xam ne ñoo am yéene yi taxawal lu mel nii muy mu assasatul wafa bi xuquqil iman ku na noonu la ñu leen di bu baax ci seen taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci néegu sunu borom bi tabaraka wa taala rawatina ci weer wi nga xam ne weer la wu ràññeekoo ci nit ki mën cee man cee farlu loo xam ne dana ko indil njëriñ àddina ak alaxira kon yàlla na sunu borom dëgëral leen te may leen ba lépp lu ñu yéene ci luy jëmale kanam lislaam loolee sunu borom may ci kàttan ba ñu def ko bëggee loolu sunu borom mën na ko innahu waliyu dalika wal qadiru alayh waxtaan wi nag ni ko sëriñ bi doon ubbi jotaay bi waxee léegi dafa jëm ci tomb boo xam ne dafa amal solo ñëpp amal na solo képp koo xam ne nii ab ndax da koy mën a jëfee ci diggam ak boroomam tabaraka wa taala waaye tamit da koy mën a jëfee jëfandikoo ci diggam doomu aadama yi xam ne ñoom la bokkal di bind ci kaw suuf tamit da koy mën a jëfandikoo ci diggam ñi nga xam ne sax doonuñu ay a jëflante ak ñoom loolu moom la ñuy tuddee al ihsaan muy rafetal su ko defee dañ koy def ci tomb yi ñu bëgg a wax tomb bu njëkk bi xam ne rafetal buñ ko waxee lan la ci jublu buñ waxee rafetal ci lislaam lan la ci lislaam jublu tombub ñaareel bi danañu ñëw ci ngëneel li nga xam ne rafetal am na ko tombub ñetteel bi ñu ñëw ci fay gi nga xam ne moom la suñu boroom tabaraka wa di fay képp kuy rafetal ñetti tomb yooyu bu ci nekk dañ ciy jaar ci jaar bu gàtt bu ko defee tomb bu ci mujj muy yoon yi nga xam ne te la a jaar ba a rafetal te loolu mooy li gën a am solo ci waxtaan wi insha allahu azza wa jalla danañ ko xaw yaatal waxtu bi maye ñu borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu ak jàppandal ba ko yéenee ñu ne ci kàttanam ak ngëneelam baatu bu rafetal bu ñu ko waxee mooy nit ki def li nga xam ne moom la ñu koy defloo mu def ko anam bi nga xam ne mooy anam bi gën anam bi gën a mat dara ci ak manqué ak dëng wala ak yàqu du ca nekk loolu la ñu jublu ci baatu rafetal bu ko sharia waxee waaye suñ delloo ci ginnaaw tuuti delluwaat ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa dañu gis ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne mooy jàngal xeer yi di jàngalekat bi gën a mag di ci dàqal leeral ci mboolem ñuy leeral leeral nañu lan mooy ihsaan lan mooy rafetal keroog ne jibril alayhi salaam wa sallam fekk ko moom leen ci saxaaba yi ñu toog xadis boo xam ne xadis bu siiw bu ñu xam jibril ñëw ba ay wóomam sës ci wóomu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu laaj ko ay laaj bokk na laaj bi mu ko laaj ne ko lan mooy gëm yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ci mu laaj lan mooy lislaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ci loolu mu laaj ko nag lan mooy ixsaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ixsaan mooy an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mu ne ko rafetal dëgg-dëgg day mooy nga jaamu sa boroom tabaraka wa taala ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak moom ndax na nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala bu fekkee ne yow gisoo fi na nga bàyyi xel ne suñu borom tabaraka wa taala moom mi ngi lay gis maanaam moomu nag moom la Sëriñ Tuuba radiallahu anhu junj ci lenn ca imbindam wax ne ixsaanukum ya ayuha sibyaanu liman lahu al arwaaxu wal abdaanu an taabudu llaha ka annakum maa ترونه فراقبوه ولقد تبعوا ما شرعه إن لم تكونوا قد رأيتموه فهو يرى الكل faraqibuhu kon maanaam ñun junjul léegi moom la Sëriñ Tuuba radiallahu anhu junj foofu ci biir ay waxam su ko defee nag jaam bi saa yu bàyyee xel loolu su bàyyee xel ne boroomam tabaraka wa taala mi ngi jàkkaarloo ak moom donte moom gisu ko loolu dañuy jur ci moom mu ragal boroomam azza wa jal dana jur ci moom mu delluwaat ci sunu boroom tabaraka wa taala su ko defee loolu mooy tax lépp lu ñuy def yàlla dana ko sellal sellal boo xam ne nii comme mën a yem ca lay yem du taxale bu doon jaamu yàlla ci kanam nit ñi ak bu doon jaamu yàlla ci ruq boo xam fa nekk ndax moom kenn rek lay bàyyi xel te kooku mooy ki koy gis ci bu nëbboo moo koy gis tamit bu nekk ci biir mbooloom loolu nag lu am am solo la ci jaam mu du ko bàyyi xel ndax boo seetloo yëngatu yu àddina yi rek koo xam ne ni nit da koo mu du ko liggéeyal da ngay gis ne borom barab bi bu teewee waa ji jël muy liggéey liggéey bi nam koy fonkee mën naa wuuteeg fekkoon borom barab bi loolu li ko waral mooy xam na ne borom barab bi na ñu koy gis gis gi gis ko bàyyi xel mën na ko ay jafe-jafe bu fekkee ne deful li mu war a waaye bu ko wanee ginnaaw mu xam ne gisu ko nag léegi lu ko neex mën naa def yàlla nag daa wuuteeg nit moom mi ngi lay gis foo mën di nekk inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fi l kon mën naa bàyyiwaat xel ci bu baax a baax ci lool say jëf loolu ci aju ci buñ xamle lan mooy rafetal kon dañuy gis ne rafetal lu yaatu yaatu la bunt yëpp lay mën a dugg loolu moo tax yonente bi alayhi wa sallam wax ci ne inna allaha kataba al ixsaana ala kulli shay borom bi tabaraka wa taala moo farataal rafetal ci mbir mu mën a doon ba dem na ci sax ne bu ngeen dee ray sax da ngeen di ray ngeen koo rafetal ngeen koy rende kon loolu ginnaaw ci ray la ñu rafetal kon rawatina ci loo xam ne nettu ray loo xam ne lu niru noflaay la foofu rafetal fa min baabi awla ñaareelu tomb bi ndax wax nañu dañ ci jaar jaar bu gaaw rek mooy lan ngëneel la rafetal am doomu aadama bu fekkee ne jaam na yàlla sellal ko rafetal ko ba mel ni ko jàkkaarloog suñu borom ana rafetal googu mu def yan ngëneel moo ko ci mën a fekk loolu it dana mat a xam bu ko defee ku ko dégg dana bàyyiwaat xel ci lam doon def bu fekkoon ne mi ngi doon rafetal su fekkoon ne defu koy tamit mu gën cee góorgóorluwaat ci kan kattan l'islam dafa bàyyi xel lool rafetal yittewoo ko loole jox ko tamit wàccuwaay boo xam ne ni wàccuwaay bu mag a mag loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ci ay barab yu baree bari luy firndeel ne rafetal kenn ndeke lu am solo la sunu borom tabaraka wa taala day wax ne inna allaha yuhibbu almuhsinin day wax ne man suñu borom bëgg naa mboolem ñi nga xam ni dañuy rafetal te ku ne xam ne ak jaam wutul lu gën a kawe yàlla suñu borom ba tey tabaraka wa taala ne man yàlla ñi may àndal mooy ñi nga xam ne nii dañu maa ragal nekk ci samay ndigal seen kam kattan sori samay tere waaye kan ñi nga xam ne ñi yemuñ ci ragal ma képp waaye dañ cee boole nag di rafetal seen kam kattan borom bi wax ne inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinuun kon da ngay gis ne aaya yooyu yëpp day war day firndeel di wane ne ndekete suñu borom kat ki mu àndal mooy ki nga xam ne nii lépp lu muy wax wala lépp lu muy jëf day fexe ba mu def loola ci anam gi gën a mat ci anam gi gën ndax suñu borom bokkul boole ko ci ñi nga xam ne ñoom lay àndal loolu mooy ngëneel li nga xam ne nii rafetal làmb na ko fay gi nga xam ne nii moom la suñu borom di fay ñi rafetal sama xam ne ku bari yërmande loolu moo tax nit ki ci ay lu xeetam noonal ca la koy fay yàlla bu nit ki la koy fay waaye yàlla kenn du def lu baax ba na ko ñëw mu fay la ko lu day wax ci alquran ne hal jazaau l ixsaani illa l ixsaan nee na rek moo koy fay kon boo defee la suñu borom lu baax doo ñëw mukk fay ci lu baax loolu nga defoon mu la ci fay ab safaan waaye kay da la fay tuyaaba lu baax lu méngoo loolu nga xam ne nga def ndax lu baax lu baax nga mën a nga xam ni ñi ngi aljanna mooy seenu fay daal di wax ne lilladina axsanu lxusna ne mboolem ñi rafetal day nañu xam ne aljanna mi ngi leen di xaar yem ci aljanna rek donte ku duggoon aljanna loolu rek doy tëkk suñu borom ne déedéet lilladina aljanna ba noppi danaa am leneen lu ma leen ci yokkalaat loolu yokk boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firi na ko ndax ku ñu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam ne bi sunu borom waxee ne ne ziyaada boobu mu wax yokk boobu di baaxe te ku ne xam ne ne xéewal gën ko kawee jàkkaarloog jëm yàlla li gis yàlla jëfeen yàlla na ko borom defal loolu li wane ne gis yàlla xéwal bu rëy la mooy sunu borom da koo xëy ñi nga xam ne ñu dañ ko wen dane kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun mais ñooñu weddi man ñooñu ma weddi man yàlla bu ëllëgee dama leen di yiir damay doxale dara sama digg ñoom waruñu mën a gis kon tey gis yàlla kooku mooy ka nekkoon ku gëm yàlla te daan rafetal beneen xadis ñëw na boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa day wax ne yéen ñii kat yéen jullit ñi da ngeen gis seen gis boo ne nii amul buuxante amul yaa ngi may laq nee na ni ngeen su amee fukki fan ak ñeent ñëpp di ko gis kenn ko kenn yàlla muy lax nee na noonu ngeen di gisee seen borom aljanna yàlla na yàlla sunu borom boole te ñoo ñu koy gis gis boo xam gis bu leer nañ la sunu borom waxaat ba tey ne ñi gëm yàlla tey def lu baax ñooñu day seenu fay du ma ko sànk mukk ana lay doon seenu fay mu ne jannaatu adnin àjjana joo xam ne nii la fa nekk ci ay xéewal xel mënu koo jàpp bët mënu koo dégg nopp mënu koo dégg xéewal yooyu nekk ci biir aljanna suñu borom nee na man maa ngi koy faye ci nga xam ne nii daa gëm yàlla di jëf-jëf ju baax boole ci kooku na ko leer na man yàlla duma sànk mukk ak fayam te fay gi ma koy fayee mooy moo dugal ko aljanna loolu bu gis ne bari na lool ay barab yu sunu borom tabaraka wa taala di tudd loolu waaye loolu yi tudd rek euh, doy na ci misaal a xam ne kii def lu rafet nga xam ne li ñu def sampul yàlla sunu borom mi ngi ko dencal koo xam ne nii bu ëllëgee bu àttee xolam dina sedd bi ñett tomb yooyu li ko waxoon léegi rek dañ koy bind ci bu gaaw rek ngir mën a jëkkante ak bopp ñeenteelu tomb bi te mooy tomb bi nga xam ne mooy lumbul mawdoo mooy li ëpp solo waxtaan mooy bu ñu xamee lan mooy rafetal xam ngëneel li ma xam fay yi nga xam ne moom la suñu borom di fay bu ko def li def kon mooy ñu xam ana yan yoon la ñuy jaar ngir mën a def lu rafet mbokk yi rafetal ku ne xam na ne lu ñu maamu la ci dëkk jaam yàlla ci jaam bi def moo xam day jëlli wala day wax wala day aj mag wala day joxe azek wala day sarax wala lu mën a doon ci kenn ibaada yi jaam yàlla yooyu dañuy sant nit ki mu war a xatal teg ko ci anam seen wuti te mooy sellal ngir yàlla waaye fexe ba dëppale ko ni ko lislaam jàngale loolu mooy alxem jaamu yàlla boobu bu weesoo mu def li ñuy tuddee muamala muy jëflante yi nga xam ne mooy wax ci diggante nit ak moromam jëflante yooyu tamit dañuy sàkk ci nit ki mu rafetal jëflante boobu yi def ko ci anam gën mu ci ay anam bi gën la te loolu mooy nit ki jëflante yi nit ki jëflante bu rafet xam-xam bi mu bëggee di détente ak moom ndax yaakaar naa ne kenn ci ñu bëgg ñu détente ak moom détente bu ñaaw kon yow ñi nga bëggee di détente yow détente bu rafet noonu ñi nga war a détente ak nit ñi détente bu rafet loolu la sëñ Touba radiallahu anhu di bind ci Nahju Qadaa'il Haaj ne wa kun ma'a naasi jamii'an zahraban kama tuhibbu mu ne nga la waay ci yi fexeel bay ànd ak ñoom foo mën di nekk comme ni nga bëggee ñu ànd ak yow ni nga bëggee ñu lay ni nga bëggee ñu la jàppee ni nga bëggee ñu rafetal jëm ci yow mu ne yooyu nag noonu nga war a jëm ci ñoom moo tax mu ne wa kun maa naasi jamian jahrata kama tuxibu an yakunu maaka kon buñ bëggoon a tënku yoon yooyu nga xam ne nit mën na cee rafetal dañ koy tënk ci yoon yi lu toll ci juróomi yoon yoon bu ci ci mooy al ixsaan bi nafi badani yaram wii la yàlla bi def ci kàttan yàlla da cee rooxaale njariñ ci biir njariñ loolu yàlla suñu borom roos ko loolu mën naa law ba àgg ci ñi nga xam ne ñoom loolu mooy lan mooy léeg nga fekk koo xam ne dañ koo tooñ wala koo xam ne du ko bëgg a tooñ nga tax digg moom tooñ boo koo xam ne dañ koo sonn jël ay xaqam nga ñëw jëfandikoo sa njëriñu yaram te kàttan bi yàlla loolu am na werante ne rafetal solo waaye tamit bokk na ci rafetal sa yaram te kàttan bi yaram mooy lépp loo gis ci loolu lu a lor loolu lay nekk nii léeg-léeg nga doon sax gerte ba caag nga gis ab bor bu xam loolu bu ñu jaayee mën na koo lor nga gisi ko fekkal ko koo xam ne ñu doon dem léeg-léeg ci benn bi koo xam ne jël na ab banaana jël xaw ma ci sànni ci gerte wala sëriñ loolu dañu mën a saa jaar jaaree ci ab banaana dam su ko defee day toppale loolee loolee xayma na lool ci dëkk waaye lu rëy rëy ci suñu borom tabaraka wa taala wala nga doon am benn benn saw garab boo xam dafa wàcc nga xam ne nit mën na faa jaar ci waxtu ndam bu ko bàyyi xel bu ko defee mu indil ko ay jafe-jafe nga dem xamal loolu loolu njëriñ la loo xam ne sa yaram du ko def jëndal ko sa bopp julit loolu day yëg ne jëf ju rëy rëy la loo xam ne suñu borom mi ngi ne ci yekkal ci yabal nga xam ne boo xam ne toll bu ëllëgee ñu jël yokk loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndeke njariñu yaram boobu yëmul sax ci diggante nit ak moroomam képp day dem ba ci diggante nit ak mala yi ne ngay dina doon toog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day nettali ne kenn ci xel yi jiwoon da doon dox ci mel mel jëm ci aw mar di ko ci yoon bi yàlla dogal mu ci benn teen mu wàcc ci teen bi di génn comme ni aw yoon bi dem dañu dox ba yàgg mu gis benn xaj boo xam ne nii ñu ngi yalkat xaj boo xam ne dafa mar mu jënd lam ni bëgg waa ji daal ne xam naa ne li ma daloon léegi ci aw mara moo dal xaj bi ma romb mu daal di delluwaat ginnaaw dem ci teen bi dugg ci biir daal di summi bopp yi mu di génn ñëw dox xaj bi mu naan yonent sallallahu alayhi sallam ne kooku loolu mu def ci la ko yàlla sant mu dugg ci aljanna bi mu waxee loolu saxaaba yi ne ndax kon ay baykat mën nañu am yoon mu ne ah kay lépp lu am aw lay ko bu tooy soo ko tooralee rek nga am tuyaaba loolu la kon jël ko borom ndox xaaj ko muy ay kii ñoo naan loolu bu rëy jël nga bu kam suñ ko ci suuf ay kii ñëw lan loolu tuyaaba bu rëy rawatina nga leen jël ko nit kooku laa xam foofu la yéewoo di gën a bare li ci loolu ba tey bokk na ci njariñ li ñu mën yi ñuy dox jëm yi jàkka day nekk boo xam ne sunu borom da koo jox jëm ci ji nee na jéego ba mu jàkk rek ne ku gën ci alalam daan saraka ba keroog ji ba keroog muy ñëwaat ci kanam beneen mu ne jéego bu mu yëkkati yàlla yëkkati ko ci ay jarale dina ko ci ay ñaawte ba keroog muy àgg ci ji ba keroog muy ñibbiwaat ci kanam xam nga na loolu ay bunt la yoo xam ne nii ñu bare bari ci nit ñi da leen bokk yàlla da leen ko bàyyi xel fekk ñu mën see fàggu taw yu bare bari nekk na ba tey bokk na ci rafetal ci sa yaram te kattanu yaram bi yàlla dégg sa mbokkum jullit ñi nga xam ne dafa yor ay jumtukaay bokkoo sëf te mu néew sa doole wala sax néew sa doole na dem jàppale ko ci loola jàppale ko ci bagage yooyu ba mu sëpp mu àgg wala dem bokkum ci li ñuy sañ mbaa muy samp am mbaa mbaa muy def dara loo xam ne laaj na kanamu yaram nga dem jàppale ko ca loole loolu ba tey bokk na ci bunt yi nga xam ne doomu aadama dañ ci mën a rafetal léegi noonu ba tey maanaam nit yi nga xam ne dafa bëgg a yéeg ci war waaye nga ñëw jàppale ko da leen di def ab charette dugg ci charette nit yi bëgg yéeg mu jàpp nga jàpp ci loxoom ba mu yéeg loolu jiwu réer yi la baa nga dugg ci oto dugg bi jàpp ci moom nga jàppale ko ba mu yéeg loolu ba tey dañuy jiw ba léegi dañuy ji boo xam ne jiw bu nekk war na ko bàyyi xel yooyu ay dugub yoo xam ne dugub yu bare bare la waaye dañu nekk yooyu rek yéen ñu xam ne kàddu bu yaramam yi daal waru ko bàyyi rek muy jeex noonu ci ay caaxaan wala muy jeex ci dara déedéet ginnaaw xam ne ni yaramam yi kàddu bu nekk yàlla dafa ko dégg rek diggante bu gàtt mu ñàkk kon diggante bi koy am yàlla dafa ko ko ay buntu yu bare bare ko mën a jëriñ na fexe ko buntu yooyu lam ko man mu fexe ba defal laata wér gi dem laata doole gi dem njëriñ yooyu ak buntu yooyu yëpp sëriñ bi dindi na ko ci masaay ko dinaan waxtu bu bare bari loo xam ne ñu ko ci dalwaat incha allah bu déggee si gën a yàgg loolu mooy yoon bu ci dëkk muy al ihsaan bil naf'i badani nga xam ne kooku mën naa bañ am xam-xam mën naa bañ am alal mën bu na cee fàggu yu bare xam ne mënat na jaar ba rafetal mooy al ihsaanu bil maal alal ci boppam day xam ne xéewal la bu yàlla di jël di ko baaxe lenn ci ay jaamam jàng na bu ko yàlla xéewale loolu na bàyyi xel ne lii yéey du ci ak jàmbaare ndax am nañu gën a xam ko te ko am kon bu ko yàlla joxee nii yàlla baaxee na ko waaye yàlla natt na ko ci ak wet ba xam ndax xalaat bu ko yàlla yéey seen ci war a def dana ko def loolu moo tax yàlla yaatal la wërsëg war naa bàyyi xel ne wërsëg bi ko yàlla dox nañu sant yàlla sant gi ci loolu wax sa aw lam rek maa ngi sant yàlla déedéet waaye soo ko waxee soo lan da ko war a jëfee mu teel ci say jëf nga jëf luy wane ne yow mii nga ngi sant yàlla te loolu mooy alal bi yàlla moo xam mu jël ko dundale ko ci yoon bi yàlla bëgg nga def ko ci waaye boo jëlee sa alal def ko ci yeneen yoon bi yàlla gën a bëgg kon yow day wane ne yow delloo nga njëkkal suñu borom ndax yàlla li sant la nga def ko foofu ko ci yoon yi mu tànn mu yoon yu baax bu ko defee ci am alal bunt bare bare mën na caa jaar ba am yu bëri bëri boo bokk na ci yooyu faj soxla yi nit léeg-léeg mu toll ci ay baax yoo xam ne ni day am xaalis boo xam ne ni day lott ci fajal ko boo ko defee yow yàlla fi loo xam ne ni man ko daal di ne fajal ko soxlaam nga bàyyi xel ne loolu boo ko fajal soxlaam am na ci buntu bu rëy waaye nag li ko gën a sonal ngir yàlla rek bu ko fajal soxlaam ba nga ko ko waat di ko ko di def li ñuy defal man ñu daal doon ko wax ne ñu tàggat maa ko defal nangam wala bu ñu xuloo wala leen ñor wala nangam loo xam ne moom la ko doyee keroog xuloo bi rek ba ci dem rek xar bi jënd maa ko jëndal loolu su bari day yàq la nga xam loolu ñu bari duñ ko bàyyi xel ñu bari duñ ne man ñoo def lu baax seen alal waaye li ñu yàq mooy maanaam gaaw ko gaaw gaaw ko yendal al man ak defaram bag rek nit ñi daana ñaare koo naraw rek wala ngeen xuloo rek ñaare ñu wax la loo xam ne day wane rek moom benn wax niki noonu ba tey bokk na ci bunt yi ci mën a rafetale ci alal mooy dimbale ki nekk ci aw tii maanaam boo xam ne ni taw bi daa ñëw ndox mi nangu gërëm kooku laa sax ne ñu ci aw tii kooku kooku ñu ci gërëm te kenn na moo xam ne ko àll sa dund wala nga xam man naa wala la ko mën a tuddee loolu buntu bu rëy la boo xam ne nit ki war koy bàyyi xel bu mu doon mën a ci comme que mu xel te doon sax ko ñaan nga am nga jël ko dox ko ñaan ko woowee suñu borom mën na ko bindal ma mel ne ko jox ko yaar loolu jël xel dañ gis ne rek ni ñu tax ndimbal kenn ne mag yow moom yow moo daal lu am solo lu mën a def fekk de doon am tàmbali wala wala aw nit na tax fii fa àggoo loolu yow nag waaye boo xam ne ci mën a rafetale ci alal maanaam fii koo xam ne koo jàpp caabi féete ginnaaw te xëy na la ko fa bàyyi mooy alal bu war a joxe comme mu ko am nga dem bindu ko sa alal bi ba ñoom mu bàyyi ko mën a jaar ak sañ-sañam delluwaat ak njabootam loolu bokk na ci bunt yi ëpp ëpp solo yi nga xam ne nii jullit ñi war nañ ko bàyyi ak seen mbokk yi ñu nekk ci soxna maanaam waaye nag bokk na ci bunt yi nga xam ne waa solo la mooy képp koo xam ne yaa ko jël mu di la liggéey xaaral lu fekk ak moom nga di ko dox laata aw ñaxam bi gan li ngeen waxante woon nag ko dox waaye loolu dañuy gis ne léeg-léeg day xaw a jënd loolu daal dina ci at ñu bare bare am ñu gën a gis ñu génn waaye lañ ko wax wax moom da leen day def ñu def ko ko sàmm ko ñoom te loolu bokkul ak affaire ñàkkee li jaar mooy li ngeen waxante saa yu waxee rek nga wax ko loolu léegi c'est pas loolu nañ ko bàyyi ak bu baax a baax nekk na ba tey jar njàngkat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne képp koo xam ne ni gëm na yàlla gëm bis bi fale wu ko lu bay fa soo amee gan na ko teral kon teral gan loolu bokk na ci rafetal bi alal bi yàlla dégg ndax gan bi nga am xanaa am nga koy teral doonte kaatu ndox léegi dox loolu li mu bëri loolu dina ko bokk leen wala dafa war ko reer wala dañu ne ko xool mu rek wala ñu di sant def mu naan loolu ci yàlla bi leen ci waaye nekk noonu sa mbokk jullit ñi xiif nga di ko nangoo leele di ko jox ñu lekk loolu lu ma ta bàyyi xel la saxaaba yi ridwanullahi alayhim kenn ci ñoom daana toll ci koo dem ba waxtu dog jot ba ñu dog ba waa ji leen war a def ci moom ba jëloon seen jiñ ngir war a def ci mu fàttali ko ne ndekete dëkkandoo bi kat sama doon bañ a bi wala sama doon toog mu ne jël leen boor bi ci ñoom toog loolu nag yaakaar naa ne boo ko defoon ci kër ndaw la wala kër ñeneen mën naa nga yëkkati boor bi boo yoree yëkkati kër loolu ku ne xam na ne rafetal bu am solo la sama ko borom wax ne wa ahsin kama ahsana allahu ilayk nii yàlla dafa tere bi ci yow jox la alal ak ko ñamal mu xel yow it kan la waaye bu nga la jëllawaat ci ndikkal mooy nga defaat ko ci yoon bi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala buntu boobu ngay buntu yàlla defar jàkk loolu mooy dugg ci biir jàkk ni ngeen liggéeyee ngeen leen taxaw lañ soxla woon ngeen ko xat loolu mooy dugg ci biir bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi wala moo nekk am ngeen ko fa def seen soxla nga ko faj ci kam kattan loolu day dugg ci al ihsaan bil maal loolu julli ñi nañ ko bàyyiwaat xel bu baax nekk noonu la ñuy tuddee al waqf tam loolu loo xam ne nii lu jafe-jafe gis ci sunu gox yi la nit ku am alal dem tabax kër goo xam ne kër bu baax la mu ne kër yi kat soxla mu ci dara dama ko may def ngir yàlla képp koo xam ne dafay ñëw comme su dëkk ñu bàyyi ko mu dëkk kër yi jàngale ko bu fi ñëw comme su dëkk nañ ko bàyyi mu dëkk kër yi koo xam ne dafa ko France amul kër amul nangam nañ ko bàyyi la jënd léegi nga xam ne am nangam bunt yi nangam moo am solo mbaa nga toog sa fuur wala sa nangam alal su ci génne nga defal ko ci liggéey l'islam loolu it jigéen ñi war mu ci bàyyi xel te loolu ku mel ne Cheikh Mouhamadou Mourtada radallahu anhu moom def na ci am solo yoo ne ni borom alal yi nekk ci dëkk bi buñ ko ci doon roy dana am solo lool ci wàll bi ñetteelu yoon wi ci yoon yi nga xam ne ab jaam mën na cee rafetal mooy al ihsaanu bil jaar daraja sunu borom moo koy joxe waaye jox ko nit yàlla day jox ni daraja xëy ko ci kii doon koo xam ne lu muy liggéey li mu gaaw mu jëlee ko ci sax kii doon koo xam ne mu liggéey ci dara wax yàlla bi ko dara ba ko defee yow ñu am dara la dara la jooju bul ko xeet bul ko bàyyi bi doon koy jeex doo ko jëriñ déedéet waaye na nga fexe ba jëriñ dara la bi nga nga wut ci ay bunt yu bare bare yoo xam ne day rëdd sa compte jiw te loolu maa nekk dara la bu moo xam dafa doon dara boo xam ne nii diggante bu gàtt lay doon maanaam ki nga xam ne dañ koo xal mu nekk ñeeru dëkk bi loolu dara la moo xam ne nii mën naa jël bu bari loolu bu ko xeet lépp lu mën ci li nit ñi soxla ci ci dëkk su teew la loolu na ko ñu jël ndax dañu am soxla yoo xam ne dafa am lu ko mën a bind mu gaaw mais nit mën ñu jël yooyu yëpp dañu di jàpp ne ñi am soxla yu mel noonu ki nga xam ni tamit moo nekk ab xalifa ci barab sàngam kooku daraja la kooku am na ay bunt yu bare bare yoo xam ne lam ko mën a lijjanti ka nekkul xalifa mën ko lijjanti kooku mu bàyyi sa moom ka daraja bu ko yàlla war na te mën a dimbali ci bare bare ndax moom lu mu wax loolu jëndiku lu mu sàkk loolu defal ko kon loolu bu ko tàggat moom ndax ba moom jëriñ ci ay bunt yu bare bare ndax xam nga daraja dafa bokk ci ñi gën a yomb bu ubbee fam lu gën alal def dara sa baax rek ngay wax nañ def nangam maanaam bind nañ def nangam rek ñu def ne day def ci yow daraja boobu ñu defal la dara dañu dem ba daraja bi wàcc na ñu door rek ñu ko def nangam loolu mën nañ bàyyi xel bu loolu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne isfa'u jaru dee leen ci ñi ngeen mën a ci yàlla fay leen léeg-léeg bi boo xam ne dañuy fekk dañu fàtte ko ñu gis naa am ñax te mën naa am benn tuuti ma dara amul ak lu dina ak lu jaar yoon te yow boo ci waxee loolu kon kon bala waa ñu loolu war nga caa wax ngir moom ñu koy ko dégloo yi dina xam si gëm koo xam ne dafa yor ay bagage yoo xam ne moom lay liggéey liggéeykat ngir téye alal bi ngir ay luwaa ko te yow nga man ci dara su boobaa jaar ci yow rafet ci yow nga dem wax ci ñu delloo ko kay alal bi def ngir mu mën te amee teraanga mu amee teraanga ak liggéey kon bu yooyu buntu bu mat a bàyyi xel la muy képp ku di dara dal na bàyyi am na buntu bu réeré boo ne mën nañu fàgg aw yu bare bare ñetteelu yoon yi ci yoon yi nga xam ne doomu aadama mën na cee xel mooy al ihsan bil ilm xam-xam day gënal ndax li am xam-xam yëngu ko ci réer loolu suñu borom moom ko jàngal qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina la yaalamuun benn wala di wax ne taallam falaysa almaru yuladu aaliman walaysa axu ilmi kaman huwa jaahil walaysa axu ilmi kaman huwa jaahil xam-xam ci wàllu yëngu nag ci nga xam ne ñu yëngu amul xam-xam sëñ Tuubaa nag ñu wax ne fal ilmu xayru maa bi ihtaaj al-basar li annahu yukrimuhu xaytu ataa nee na xam-xam moom lépp lay waaye dañuy xeera ko baax nee na nga xeera la ko ci xam-xam moo gën ndax xam-xam ci mu am bu mu dem dara kenn ko doyal kon xam-xam boobu ku yàlla ko mu am ko na bàyyi xel ne moom mën na cee rafetal bu baax a baax xam-xam nag bokk na ci yoon yi nga xam ne njëriñ moo gën a yaatu njëriñ moo gën a matale ndax dëgg la bu dee dara de njëriñ yi mën naa yaatu waaye mën na bañ a gën waaye bu dee xam-xam nag njëriñ moom day gën a yaatu fekk mën naa def ba dugg ko kenn njëriñ loolu muy dugg ko Ehm, bu ko defee xam-xam bi yàlla day bind moo am mu xam ni lii xam-xam ko yàlla day bind yàlla ëllëg dina ko laaj ba xam ndax xam-xam bi nam ko waroon a def ko dee bu ko defee day dem mu dee di bàyyi xel bu baax a baax di ci gindi leen laa ndax nit ñi bëgg nañ lu baax waaye ñàkk xam ne leen moo leen dal bu ko defee yow mi nga nekk xam-xam nag nga leen ci teel leen ci jindi leen ci laajee bañ jàpp ni ñu moom bëgg lu bon wala bëgg lu baax déet ñàkk a xam mooy tax nit ki leneen lu bari te mu fekk lu wax nag yow mi xam nag daa ko war a sant bu ko defee nga ne ko laajee di ko mën di laaj laaj léegi noonu ba tey nit ki di jàngale yàlla day ci xam-xam mën na cee rafetal bu baax a baax te mooy ñuy jàngal fàttali loolu xam-xam ñu ngi ciy jàngal ndax xam-xam boo ci toll rek nga ko dal boo jàppoon benn bële rek wala benn bële rek dana leer ay am na mbooloo mu jeex boo xam ne yaa ngi ko tali jël ñu li nga jàng mën nga ko jàng tawat nañu jàng benn jàng ay téere benn ko xam-xam kon foofu da nga bàyyi xel ne jàngal li nga mën a jàngale loolu bunt la boo xam ne foofu naa fa dem ndax dafa bokk ci yi nga xam ne doomu aadama da ko yàlla mu jugee faatu te loolu comme ni ñu ko ko digal bi yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne doomu aadama bu faatoo boobu ñëpp la teg waaye nag ñett mbir yi yoo xam ne moom du teg mbir yooyu bokk na ci xam-xam xam-xam bi ngay bi nit ñi di jëriñoo moo xam loolu koo jàngale kooku ko jàngal feneen mbaa def ko ay katal mbaa ko ay jumtukaay yooyu dana tax mu mën a taxaw ba dañu mën def mbaa ko ci def téere téere boobu la leer na ku ko jàng loolu ci jënd rek yàlla di jënd ci dara da nga xool bi ay téere yoo xam ni ñëri saa yoo suuf mu koy def te teewul ba léegi ñu ko jàng di ko jëriñ booloo ko jàng di jëriñ te saa yu ko jàngee saa yu ko jëfee su borom bu ñu ci yàlla bindal ci yàlla yow ko jàngal bindal ci yàlla yow ko borom jàng kon li ngeen nekk borom ngeen maa ne dafa yàgg moo tax mu ne waa na ci wasiat kulla shay sama ngeen maa ne moo ëpp lépp fekk lépp waxaat bi ak xale pour fii ne sabaqat rahmati ghadabi man damay ñar waaye sama ngeen maa ne moo jiitu am na li ci noonu ba tey képp kuy laaj nga def ko di ko ci jàggan dama la mun na maa fi xam na lu war a xam lépp ñu ne xaw ñii lañ xam ñii xam lu bari ñii xam tuuti ñii xam dara bu ko defee ki moom di xam yow ko di ko gindi di ko gàggan ci kenn xam xam boobu nit ki nga ko bàyyiwaat xel bu baax a baax waaye li ci ëpp solo mooy mu ànd ak xikma ndax léeg-léeg gis am xam-xam waaye su mën a jëriñ kenn ndax ñàkk xikma moo koy yóbbu ci loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jamono comme ni ko Anas nettali dafa wax ne dañoo toog jàkk ak lenn ci saxaaba yi benn arab bu dëkk bu àll bi ñëw ci biir dëkk ba mu ñëwee dem ba ci koñ jàkka ji mu di fa tuur ndox maanaam jàkka ji ni toogee rek benn waay ñëw dem ba ci koñ bi rek mu tax mu tuur ndox loolu yaakaar ko fi ko wala bala balaa ay mu tàggoon bu baax ñoom saxaaba yi dañ ba tuur ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa tazrimuuhu bu leen takk suuf boo xam ni bàyyi leen ñu bàyyi ko mu def la mu def ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ne wut leen suuf ndox ngeen ko fekk jàkka yi borom ko mu ne wut leen ndox ngeen ko fekk ñu wut suuf ndox mu ko fekk ba mu noppee mu woo jàpp ko daa na ko damaa bëgg ñu waxtaan jàkka kat li ko tax a jóg mooy tudd yàlla ak yu gën a noonu waaye xalte sax wóolu comme na koy dawal daal ne allahuma irhamni wa muhammadan wala tarham maana gayrana yow yàlla yéeru ma man muhammad te mu yéeru keneen waaw li ko waral mooy fekkoon ne yéen si salaatu nee na jàll kon gaa leen ko fekk foofu ndax kenn xëy jàkk kenn xëy jàkk mooy ñu boo ko defee bu ko defee mën nañu ko dóor ñaari doole ci biir mën naa gën a bari ndax bu ñu defee kawam faaw ñu wax ko xaaral jàkkee ci gën ci fa nag bu ñu daggee foofu xam ne loolu day indi ci moom ay jafe-jafe wér gi yaram yow yëpp yow suñu salaam la ko bàyyi wala xel kon kooku dafa ko xam ne ci xamul dañ ko war a xamal bu xamee rek mu jeex waaye boo ko fee xam ne ñu ca ñàkk xam tubaab yi ñu ngi wax kon xam-xam nit ñi nañ ci bàyyi wax xel xam ne ngay jël ab dara téere booy jàngale ci barab sàngam wala waxtaan mooy def wala bayaan mooy def yooyu ki mën na ko rafetale ne moom la ci yoon yi nga xam ne maanaam te jaar ba la mooy al ihsaan bi amri bil maaruf wal nahy an al munkar digle lu baax ak tere lu bon xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax yàlla xam na ko def ko mu ngeen di aw xeet melokaanu bu ñu melokaanoo bii moo tax yàlla xam leen suñu borom day wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen kat yéenay ngeen ci aw xeet bu yàlla jégal leen waaye lu tax lay doon muy ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar da ngeen di digg lu baax di tere lu bon loolu moo tax ngeen gën a xeet kon saa yéen ko bàyyi rek loolu mooy xam ne ngeen gën a xeet suñu borom ba tey wax ne am na xeet boo xam ne li tax mu rëbb leen ñu bokk ci borom ci baal yi mooy dañ tànn ci suufam borom ni xel dañ ko aaye kaanu laa yanahum an munkari faalu dañ tànn ci nit ñi def borom borom ni xel xel di wax loolu moo tax borom ni ñu rëbb naa leen du'ina alladina kafaru min bani israil على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعملون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kon loolu lu mat di bàyyi lu mat di bàyyi xel la waaye nag digle lu baax ak tere lu bon kenn ku nekk nag dara ñu ko toll am na koo xam ne dooleem mën naa toppal rek su gisee lu baax su diglee dooleel sax na lu mu digal rek dooleel sax na lu mu jaral bàyyi kooku nga xam ne ci état boobu la toll kon loolu war na am na si koo xam ne xëy na àggul kàttan àggul bu waxee rek wala mu jaral bàyyi waaye mën naa wax ba ñëpp xam ne daal lii moom ñu koy def waaye baax wala ñi nga xam ne lii kat jotul waaye lu baax la katim bi nga mooy ki nga xam ne moom mënul loolu amul kàttan ak yéen mënu ko wax waaye lu gàttee la moom dama làqal ci xol kon dig lu baax te lu bon loolu day mbir moo xam ne nit ñi waruñu koo tàggale waruñu ko bàyyi waruñu ko bàyyi ba wax waaye jigéen nag waaw nag mu doon koo xam ne nit ñi la xam na ale la nga gis koo xam ne nii day bëgg lu baax bokkaar bu fekk loo xam ne nii lu ñu war a aaye bu ko aaye romb lu jar a aaye bu bañ ko aaye dara nga jël ci benn gis nit mu romb ay xelal yu ko bañ ko aaye romb ku taal ak ñu digga bon xumb mu romb ko jàll romb jilin bu mer mu romb ko jàll lu waral loolu mooy ñàkk xam wala ko kii digle wala mu tere war naa doon koo xam ne ñu ne lambaay wala xam-xam ba du fekk lu war ñu ko digle wala mu fekk lu baax ñu ko tere loolu moo tax suñu borom wax ne ci alquran bi nekk ne qul haadihi sabili yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne lii mooy sama yoon ad'u ila allahi ala basira damay wóolu jëm ci yàlla waaye nag day teg ci kaw xam-xam kon kii digle lu baax ci sa loolu war naa wóolu ñi jëm ci yàlla kon war naa làmbaayoo xam-xam soo làmbaayoo xam-xam bu rafet nag muñ ci mën nag ndax nit ñi li nekk te loolu dafa seen bakkan ku ñu ko gën ko aaye faaw mu lor la faaw mu wax la lu naqari faaw mu gëstu waaye su boobaa nag day aajowoo nga muñ moo tax suñu borom dañu nekk Luqmaan te wax ne wasbir ala ma asaaba digal lu baax ci tere lu bon waaye loolu nag boo ko defee dana leer na xaw rek ay doon rek kon boobu ka teelal wut mbalaan jot may xaw ko teg kon ñu ne koo sol xam ne xaw wax la lu ñaga sàll ñaga jël la jël dara waaye boo teeloo ngan naa loolu su boobaa dana dana dana yomb ci yow waaye nag nañ tànn ci xelal ma na bàyyi xel ba xam ndax li ñuy tere su ko nit ñi bàyyee mbaa mu def lu yee li mu doon tere fàq loolu dafa mën a bàyyi xel léeg-léeg ñu ko tere nit ci dara te soo ko tere lii muy lii mu doon def ba nga koy tere lii ci borom dara ko waxaay ko def yi mukk ndax dañu wax ne darul maqaasid muqaddamun ala jalbil mafaasid lu baax baax waaye lu lii yàq moom mooy waral di développé kon soo baax bàyyi ko noonu mu gën maanaam fii ci ñu naan nangam dañ ko ko waxaay mais su fekkee ne bu ko ayee naan nangam dafa doon rey leen dañ ko def rey leen soo baax ko bàyyi mu naan nangam ndax moo ko doon rey leen loolu indi lu baax di tere lu bon waaw mën na koy mën na koy bàyyi wala xel lu lu mu tere waaye war naa xool ba xam lan mooy war a juddoo ak lu muy juddoo mu doon ko tere ko defee ñu ngi jégalu nga xam ne wax dëgg xam naa ñu ngi lang ak yeneen noonu ñu ngi jégalu bu baax delluwaat di sant mbokk yi nga xam ne ñoo organisé lii sant boo xam ne ñu ngi leen di wax rek ñu tàmbali ci xëy na njort wala ba dañ xam rek ci ñëw waaye xam-xam ne mënewu ko ak góorgóorlu moo fi nekk ak jëma laa biirante ba tax na lépp lu ci feeñ te lu ñu ñu wala ñu ñu sante ko suñu borom tabaraka wa taala lépp ñuy génn nag ci ay njuumte loolu tam ñu bàyyi ko ci ñun ak ñu seetaan ñu koy yëngu suñu borom di ñaan suñu borom lépp ñu génn ci topp wa aaxiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Cheikh Bousso ci waxtaan bu solo yi nga xamante ne moom nga xamante ne xamoon nañu yokku nañu ñi xamul woon suñu tey jii xamal nga leen ndax ci biir waxtaan yi xam nañ ne nit ki li ko yàlla jox ci ay kàttan nit mën na cee sukkandiku ba def lu rafet muy bu fekkente nit ki dafa amul alal te yàlla jox ko doole doole jooju mën na cee sukkandiku ba am ci fay boo xamante ni ëllëg ci am alal sax du ko am naka noonu bu fekkee nit yàlla daf koo joxul kàttan te jox ko alal alal ji mën na ci def loo xamante ni bu ëllëgee ci amoon doole du ko am bu fekkente ne nit ki amul kattan amul alal waaye am na xam-xam xam-xam boobee mën na ci def lu rafet loo xamante ni boo léegi yàlla na ci fay ab yoon naka noonu tamit su amul kattan amul xam-xam waaye am na xel xel mën na cee sukkandiku ba def ci loo xamante bu ëllëgee bi ak borom kattan bi ak borom borom bi moom ko ci fay tolloon kon nag tey jii yaakaar naa ku fi nekk ku nekk joxaan nga ko ak bind bu bees boo xamante ne bu ci jógee yaakaar naa ne dana góorgóorlu ngir def loo xamante ne bu ëllëgee kat dana ko amal njëriñ kon nag ñu ngi ñaan yokk sa xam-xam ci wéral sa te li nga yéene ci euh, jataay bii nii yàlla defal na ci loo xamante ne kawe na kawe si ndox kon nag maa ngi daal kàddu yi cant yi moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem xam naa ne damay jox sëriñ Mouhamed Mbacke

alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi samir ridwaani wa tamkin mbokk jullit yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu ci def ci ay yiw yàlla nañu ko nangul di ko ñu dugg téere bi lépp lu ñu ci def ci safaan yàlla nañu ko suñu borom soppi aw yiw defal na ko ci téere yéen di sant bu baax mbokk mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi di seen Cheikh Bousso waxtaan wi ku ko déglu nga xam ne waxtaan wu ñu la teg ko ci xam-xam loolu xam nañ ko ci waxtaan wi bu baax a baax waxtaan wi nag amul loo xam ne dañ ko ciy dolli xanaa dafa mel ne euh, ab ostaas saa bu joxee ab nga xam ne ñoo ko doon déglu war nañu euh, xam ne ne waxtaan woowu mi ngi doon ñu ngi ko doon déglu ñu ngi ko doon jàpp bu baax a baax loolu rek la waaye amul loo xam ne rek la ko ci doon kon li ñu wax mooy taxaw seetlu wax ci liñ doon wax seetlu euh, bi ñu ci gën a ëppal xam ne seen waxtaan ndax xam na yu waxtaan bari na waaye dañ ci tànn yenn tomb yu yoo xam ne yi dégg nañ ko ci bokk na ci nee ëllëg yow ma xiyam ko jaam foofu la ko bi dund bi solo ci moom muy gis googu nga xam ne dana ko gis suñu borom subhanahu wa taala ndax dégg nañ ci waxtaanu sëñ bi mu wax ne lillazina ahsanul husna wa ziyaada ñi nga xam ne dañuy dañuy dañoo rafetal ëllëg suñu borom dana leen defal ndollal ndollal li leen defal mooy gis suñu borom subhanahu wa taala kon xam na ne ni ñu ko waxee léegi ci biir waxtaanam gis suñu borom yow mi nekkoon àdduna doon jaamu yàlla doon jaamu sunu borom subhanahu wa taala di jaamu ci xëy na xamoo ko ñu dem ëllëg ñun la kii mooy nga jàkkaarloo moom yaakaar na loolu dara gën ko dara gën ko kon loolu war naa tax jullit bi gën a góorgóorluwaat bu baax a baax nga xam ne mooy rafetal euh, ba naka noonu it dégg nañ ci waxam ko suñ mutkrade doomu aadama jëf jëf joo xam ne def na ko te rafetal ko rek ndeke jëf jëf la joo xam ne jëf ju am solo ni mu ko waxee léegi ki nga xam ne yàlla dénk na ko kàttan kooku kàttan googu mën na caa rafetale ki nga xam ne sunu borom dénk na ko am xel xel moomu mën xel moomu mën na caa mën na mën na caa mën na caa rafetal ki nga xam ne dénk na ko xam-xam xam-xam boobee mën na caa rafetal kon loolu muy loo xam ne lii lu am lu am solo la euh, wax na ci biir waxtaanam ne ni ma ko waxee léegi jëfi doomu aadama lépp loo xam ne jul bi euh, jullit bi jëf na ko te yéene ci yéene ju rafet rek loolu la woo xam ne yiw bu am solo la ndax wax na ni sama borom subhanahu wa na àjjana ci koo xam ne dafa rafetal gis malaw boo xam ne dafa dafa dafa maroon mu ba malaw boobu mu jox ko lu mu jëfandikoo ba mal ba suñu borom taxal ci xabal ko àjjana naka noonu safaam ba mën naa am ndax gis nañ ne am na jigéen ji xam nañ ne la dugal la dugal sawara mooy méttital bu mu doon méttital am moo ci ba suñu borom doxal ci dugal ko sawar kon ni ko xam ne noonu la rafetale la bon lool noonu mu ko waxee itam ci biir tombom l'islam dara dara nekk ci xam ne lu xeebu la lépp lu jàmm bi def te di ko rafetal rek na jàpp ne loolu aw la woo xam ne yiw kawe kawe lu rëy la ndax ni mu ko waxee léegi dindi benn dëgg boo xam ne dafa nekk ci aw yoon wala ab sarax bu néew bu xeeb moo xam au muskil loolu jàmb yi mën na koo def di ko xeeb waaye bu ko defee tarafetal ko ëllëg bu ko yàlla nangoo mën na ko jotaa kon loolu bu rafetal lu am ko ndax nee na euh, imatatul awra an tariq dindi loo xam ne lu nak yoon la lu a la lu mën a moo xam ni mu ko waxee léegi ci moo xam xottu banaana la wala ak dëg la wala aw dëg la woo xam ne bi xottu mën na caa jaar mu andil leen jafe wala ab boo xam ne bi nit mën na caa mu ko waxee léegi bant bu tàmbalee lii dagg te nit jaar ci mën koo gaañ loolu yëpp ay rafetal la yoo xam ne yi jullit bi da koy gis te di ko xeex te lu am solo lay doon loo xam ne bu ko defee ëllëg ab tabim ajana su borom mën na ko ci am kon loolu isaan lu am solo dégg nañ ci biir waxtaan mi moo xam ne bokk na ci rafetal jëm dimbali ñi nga xam ne dañoo aajowoo dañ ko aajowoo moo xam ay fuqaraaw lañ wala ay masaakin ñu ñàkk lañ wala ñoo xam ne dañoo tuural moo xam alal jërë yàlla dénk nga dimbali leen ci ndax loolu suñu borom loolu buñu ci delloo lay wax ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun nit ki mënta am ak mbaax mukk lu li nga xam ne moom la gën a bëgg muy alalam wala li nga xam ne moom la gën a fonk mu génn ci loo xam ne da ko def ihsaan maanaam def ko ci yàlla tax te kenn taxut kenn taxut yàlla rek moo tax mu ko def na koy joxee noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ne li nga xam ne moom la jul moom ci joxe ci ndeyooram ak ko kon loola na ko def rek ci yàlla tax bu ko defee ci yàlla tax yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi tax mu def ko ci dégg nañ ci biir mu ne bokk na ci rafetal euh, euh, maanaam jaam bi julli bi ñu ko mën a jariñ ay ay ay ay ay jàkk tabax ay jàkk wala tabax lu mel ne ki ay kër yoo xam ne kër kër eh, miskin la xam ne ay ay jaam dañ koy dem def lu mel ne waqf def bi ñi tumaranke dañ koy def mën a jëriñ bu baax a baax dégg nañ ci biir waxtaan ni moo xam ne eh, bokk na ci rafetal borom daraja bi nga xam ne yàlla jox na ko daraja muy rafetal ci dangaam naka noonu saa bu gisee loo xam ne lii moom kaddum lu baax la loo xam ne kaddum mën na caa jib te bu ci jibee loola nekk loo xam ne lii mën nañ ko ci loo xam ne nit ñi dañ koy def ci lu baax koo ko joxe ci kàddoon soññee ci lu baax loola loola mën a wéy loola euh, mën na ni rafetal ci dara jàll gis loo xam ne lu baax la te bu ci soññee moom soññee boobee du bokk soññee kenn kon borom dara jëf bu bu bu soññee ci jëf ju baax jooju loolu mën naa nekk loo xam ne nii lu lu lu li doon kon loolu it mën nañoo wax ne rafetal ci euh, dara ji kon loolu it mën nekk loo xam ne kon bokk na ci rafetal itam wax ne Euh, borom xam-xam bi borom xam bi nga borom xam-xam bi nga xam ne yàlla dénkër ko xam-xam xam-xamu boobu yëpp mën na cee nekk loo xam ne ku rafetal la ndax mën na cee gindee benn moo xam mu taalif ak téere boo xam ne bii téere bi bu ko fi bàyyee ëllëg bu mu ëllëgee ma xam ku ko jàng wala ku ci jariñ ku ci jariñ taalif boobu mu taalif téere boobu bi bu ci jariñ bu adduna tukki rek njëg ne da koy fekk moom loolu itam mën nañoo wax ne ci rafetal na ci rafetal rafetal naka noonu euh, bokk na ci rafetal itam ni mu ko waxee léegi muy rafetal ci Euh, maanaam euh, euh, ci ci ci ci labiré ni ko wax léegi moom moom ci moom laay mujjale muy labiré ni ko waxee al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar kon a xam ne ne diine labiré la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak diinu nasiha maanaam nit ki bu gisee loo xam ne li loolu ñaaw la wala loo xam ne li yëllut ci ay jullit war ko def war na koo jiima dindi ci ci aw làmmiñam wala ci kàttanam kenn na ko dara jàmm ne bu ko mënul tam mu wax ko ci làmmiñam ba loola dañ waaye nag bi nga ko wax léegi moom sëñ bi ci biir waxtaan dafa ne loolu dañ ko defee ci hukk ma ndax wax am na ñoo xam ne ñi bari nañu xam waaye dem nañ ba mun ñu fexe ba seen xam-xam boobu jàll ndax li tax mënut jàll mooy ñàkk gum ñàkk ànd ak euh, maanaam xikma xam ne ne dafa moom ki boo ko bëggee woo ci yàlla wala nga woo ko woo ko lu baax da ngay da da yar ak teggin ndax ku ne xam ne ne caw ko la am li ko nit ñi topp mooy yar ak teggin nga xam ne bu ñu jógee ci wi ci ko wootee ñu gis ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw mi nekk ci ay kii ci tegin yooyu nga sabri kàlla bi jàll da ngay eh, laabir waaye yi na ko insha allah taala yaakaar nañ noonu ñu ko déggee itam ñu bari ci mbooloo mi dégg wax ji tegu na boo xam ne ba gëstu bu leer la kon ñu ngi koy sant ko gërëm ci turu mu asser loo faa di ko ñaan yàlla suñu borom yokk xam-xamam ak mbooleen bi di jëf di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Mouhamed Mbacké ci taxaw seetlu bu am solo boobu nga xamante ne def nga ko ci li nga xamante ne moom la sëriñ Cheikh Bousso ñu waxtaanee kon li ñu def mooy dañu jox kàddu gi e, ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi jëm ci wàllu fiq bu ko defee incha allah buñ ci jógee nag doo joxaat kàddu gi Oustaz Ahmed Mbow mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëriñ bi doon waxtaanee sëriñ bi tontu ci laaj yooyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ni ñu ko baaxee defee rek kon ñu di sóobu ci laaj yi ci di laaj ndax jote ci bëccëgu ramadan dana yàq koor wala salaamaaleykum wa rahmatullahi taala a borom ku ko def koor ga yàq na te dana war a fay kafaara boole def kafaara ji nag mooy mu leer juróom benn fukki miskin kenn ku ne mu jox ko ñaari wattu wala mu woor ñaari weer yoo xam ne da koy tutale kum te doo tàmbaliwaat ko mu ne koo xam ne dafa génne man yi ci bëccëgu ramadan ndax koram lan yàqoon kon su fekkee génn mën yoon moo ko daj nga xam ne moo def lu baax mën yi génn ci suñu xalaat bàyyi ko nguur mën yi génn ci moom kon day am na dana ko war a fay su fekkee sa yi fan a jëkkee génn ci moom wala mu doon daaw génn sax ko day am kii laaj koo xam ne dafa woor sonn ci koor gi lool wala tawat dab ko bu laaj ba xam ndax dana mën a ko koor yoon su nekkee tawat yoo xam ne mën na caa loroo wala muy coono boo xam ne mën na caa loroo su neexee mën naa doon koo laal su nekkee day tawat bu metti lool ba nga xam ne ragal na ci wala mu sonn na ci bakkanam boobaa day war ci moom bu dëgg mu na ci mukallaf ak ku dul mukallaf ñoo ci yemoo dana génne istiqaama dafay wax ne bu julli farata teewee ndax kenn dana sañ a julli naafila fekkee waxtu war a ba xam ba nga xam ne ñaari julli ya xadimi def day bàyyi naafila def julli farata su fekkee waxtu wa yaatu na ñaari yëpp xaj na comme dagal na mu julli naafila waaye la dal mooy mu julli farata mu ne ndax fange ci jàkk déedéet jàkk dara loo xam ne dafay salteel ba mu koy sobeel araam nañu defe ko fa dañee su fa sang mu ne ndax julli hmm? ay waaw mu ne waaw ndax waaw ah. mu ne waaw ndax julli ci bàmmeel sañes na wala julli ci ay mu ne ndax julli sayees na ko def ci ay armeel waaw julli ci armeel bu dee ci fiq mooy dagal na manees na ko def am na ñu wax fiq sax waaye wax ji gën a wóor mooy bu dee laab na rek mën na ko kenn suñu ko mu ne ndax ku woor sañ naa pikiir woon waaw ku woor sañ naa pikiir du yàq dara ci koor ga waaye lu mel ni nag biteel yi ñu samp muy kon lu mel ni biteel yi ñuy samp muy sewetaas yooyu moom su ko defee ga yàqu na waaye bu dee sikkiru wala ñàkk mën na koo def te du ga yàqu ki mu ne ndax dagan na ci jigéen muy yëkkati kàddoom déedéet bu dee waar dagan na ci moom mu yëkkati kàddoom te ñeme waar doon ay jigéen wala su dee waar ay góor it na xaw a jiital kàddoom waaye lu bokkut ak loolu ni ki jàng xasida wala jàng alxuraan ji yëkkati kàddoom daganul ki mu ne koo xam ne dafa bëgg a sóobu yoon tasawuf nan lay def waaw moom de xanaa liñ koy dénk mooy mu farlu ci xam sab yóbbal ci tawxiid li mënta ñàkk fiq it li mënta ñàkk mu xam ko bu baax tasawuf moom itam mu xam njëlbeen nga ndax xam nga ak jëfe ga bokkut su ko xamee ba noppi bu am na sëriñ bu mat ab bu ko mën a teg ca yoon wa mu def noonu su dekkee amu ko bu dee ku mel ni taal bi moom mën naa jàpp ci sëriñ Tuubaa bindoon bàyyi ko fi di ko jëfe lim doon mu bàyyi ko sarxet njortu te boole ci di jàng asilaam yi jërëjëf sëñ Cheikh Bousso waaw incha allah waaw ñu ngi leen bu baax di leen ziar di nuyu mbokk mi nga xamante ni moo doon def waxtaan bi léegi muy sëñ Cheikh Bousso ci muassasatul wafa ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di ñaan sunu borom mu yàggal sa taxawaay te bàyyal ak sa xam-xam wéral sa yaram bu baax a baax a baax waxtaan wi mbokk yi bàyyi nañ ko xel lool déglu nañ koy it settantal nañ ko bu baax a baax ngir am gum am solo tax na li koy firndeel mooy laaj yi bàyyi nañ ci xel bu baax laaj yi bari na lool te yëpp mi ngi jëm ci biir waxtaan wi nekk te rafetal kon lu nekk ni nga ko waxee ci sa biir waxtaan bi am na ci kon am na yu bëri yuñ ci dégg yoo xamante ne ci rafetal nit ki mën na koo def muy lu tuuti nekk ca tuyaaba ju rëy ko tey mën a jële bokk na ca yi nga wax léegi mooy kooku nga xamante ni moo joxoon kalbu bi am ndox rek loola mu jëlee ca xéwal yam te amee waaye ñàkk rafetal itam gis nga li muy jur lu baree bari ci soxna soosu nga xamante ni tëjoon na muus ma ñàkk koo jox lekk ak naan lam ko jural nekkate kon rafetal tam lu nekk rek nit mën na ko ca lu teegee ne borom xam-xam rek moom la lu teegee ne borom alal moom la waaye kenn ku ne mën na koo def ca fa mu tollool tax na mbokk yi bàyyi nañ xel waxtaan yi bu baax a baax a baax ci laaj yu am solo yi nga xamante ni moom lañ jël demee ci biir waxtaan wi kii dafa ni maanaam moom li ngay dénk ñi nga xamante ni dañoo bëgg lu baax lool bay rafetal ci seen i dëkkandoo waaye nag am ci ñoo xam ni buñ leen lewee duñ leen fay buñ leen abalee ay bagaas duñ leen ko delloosil nga xamante ni ñoom booy rafetal ci ñoom ngir lebal leen itam mën naa am duñ la fay booy rafetal ci ñoom ba abal leen xaj na say jumtukaay ngir delloosi ga lu jàpp ni looy dénk bokk yooyu ñi nga xamante ni ñooy jëf lu baax yooyu yi xamante ni bu ñu leen defalee lu baax loolu itam ñu fay lu mel noonu alhamdulilah ñu sant yàlla ci laaj boobu ab jullit moom dañ koo sant muy rafetal jëm ci ay dëkkandoo bañ xool ba ndax bu rafetalee jëm ci ñoom ñoom dinañ ko fay lu noonu wala déet waaye moom li mu war a gëm mooy dafa war gëm ne daa war rafetal jëm ci ñoom bu yàlla dogalee nag noonu ñu ko waxee ci biir naaj bi ñëw moom muy def lu rafet ba nag fay safaan bi su loolu moom bu tax mu bàyyi lu baax loolu yi mu doon su doon able na able la able bu dee bagage able la na able la mën a able bu dee xaalis bu leble na leble la mën leble waaye bàyyi gi dal na rek li ci tamit mooy dem jéem a waxtaan ak ñoom ñoom ñoo waxtaan ak ñoom wala ba bu fekkee ne mënoo ko nga dem wuti koo xam ne moo la tane ci wàllu googu bu ko defee mënoo laaj biir lan bañ xam ne kat nekkee ko abbu da delloo waaye li nga abbu moomu ko bañ xam tamit ne ku leb alalu jàmbur da ko a fay yu mel noonu yaakaar naa ne bu ñu ko leeralee dëkkandoo yi dana ci jëkkante boobu waaye daal bàyyi gi mu ëpp na wa billahi tawfiq bi mbokk mi dafa am lu muy laaj mu kattan amul alal amul xam-xam kooku nan lay def ba rafetal ci diggam ak ñam nekkal ki xam ne amul xam-xam amul kàttan amul alal nan la mën a def ba rafetal jëm ci nit ñi noonu ñu ma ko waxee ci laaj bi loolu yaakaar naa dina jafe suñu borom boole ko nit yàlla ci yërmande dina jafe mu fàkk ñu xañ ko daraja xañ ko xam-xam xañ ko kàttan xañ ko alal loolu yaakaar naa yàlla ci mbaaxam du doxale loolu ko taa xëy waaye faaw mu bàyyee ko ci loolu mu ko ko bàyyee lu mu néew néew loolu mën na te jiital ci yéene mooy li ci ab solo ki nga xam ne yorul dara ci alal waaye ni yéene ne moom bu amoon alal dana ci def nangam ngir yàlla yéene ji suñu borom boo ko ci jëlee ci te amul daraja ne yéen man ne su ma amoon daraja dinaa ci nangam ak nangam ngir yàlla te amul kattanu yaram ne yéen man su ma amoon kattanu yaram dinaa ci def nangam nangam kon yaakaar naa ne rafetal moom nit ki amul ko mën bu demee ba leer na ko ñu na ko yéene rek ndax yéene bu ko defee rek suñu borom bindal ko ci xiyaam incha allah. Bilaal radiyallahu na ko ci rafetal boobu wax ni ku ñëw may ko loo te bañ koo lebal. li lee gën di réccoo ko soowoo ko xul ndax lebak ak gàddu nit yett ku ko def xatal leelu bon koy ko dal kii day laaj mu ni comme rafetal am na ci lépp muy ba xam kon misik nan lañ ci war a rafetal waaw musique day dafa bokk ci mbir yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wuute ba suñu jamono ji am na ci ay borom xam-xam yoo xam ne ñi gis na aaya waaye li nga xam ne moo gën a dëgër xelal di ko nangu mooy nit moom doonul lu dagan lu ñu xaram la su ko defee ki nga xam ne moo ciy liggéey kookee nga xam ne moom ñuy liggéey ci loo xam ne ni yàlla bëgg nam ci rafetale nag mooy musique moom ak jumtukaay bu fekkee ne ñoom da koo jël di ay wax yu am njëriñ ak ay dénkaan yu te du ànd ak yenn ci xumbel yi nga moom lañ baaxoo xam mu ànd ak musique du ànd ak tëgg du ànd ak sabar du ànd ak jigéen ñu fecc du wala góor ñu jigéen ñu jaxa ko loolu moom lu ñu tëral bu ci ëmb su boobaa mën na jaate bi ñu nii ñu ci mën naa ñëw yor ay kàddoom yu am solo bu ñu ne yàlla ko tudd mbolam ndax dañ ne ay way da cay manqué mooy ay tëgg yooyu rek su ba loolu dana mën a fa rafetal amaa nag bu fekkee da ko def ci anam bi ñu xam di ànd ak tëgg fecce ka jaxasoo góor yi ci yéen loolu moom lu bon la mënta am mënta rafet mukk donte lu mu wax lu baax la su ba mu ngi def loo xam ne lu xaram la wallahu alam mbokk mi mu looy dénk ouvrier yi maanaam borom métier yi te rafetal noonu ko waaw ñoom day ñoom ñoo ci ëpp wàll ba lay def ndax ñun fi liñ tàmm mooy képp koy liggéeyoo doo am mu dal ci ne dana la jural loolu nag bu nga xam ne bu demee dafa taaral ci aw askan te yaay man mbir mu doy waar mooy képp ku ñu liggéeyoo ka lay liggéeyoo am xelam daal ci ne lii mu la wax man nga koy def waaye ñu gis ne léegi bi koy yàqu la ba lépp lay def même boo taxawoon sax lu tax mu def ko dañ ko bëggee te loolu rek nekk seen bopp kon nag li wax ci nga xam ne moo nekk ab liggéeyam mooy na teg yàlla ci kanam xam ne kii ko liggéeyoo loolu moom gisu ko tappale yi ñu def gisu ko na bàyyi xel yàlla ko gis te yàlla bu ëllëgee dina ko réglé loolu yi war a def loolu daal ko bàyyi xel rek lépp lu ñu koy defloo dana def comme kàcc nam ci mag la ko nañ ko ko waxee su fekkee ne lan mënul la ko war a xam ne yàlla suñu kenn mënul waaye lépp loo xam ne man nga ko ci restaurant ko ci am na dana ko waxee loolu jàpp na nga def soo ko defu taman ko nag su boobaa léegi dañ laa dugg ci koo xam ne dafay woor te woor dafa bokk ci mandarga am naa wala billahi taala kon daal la leen dégg rek mooy mu teg yàlla seen kanam xam ne doo ci leen liggéey bi ci leen dafa yàlla nga liggéey wala ñu waxante moom lépp luñ ci mën ñu def buñ ci bàyyi lépp lañu loo xam ne mën nañ ko def ñu ko def mbokk mi mu ni ginnaaw tam wi daf doon laaj kuy liggéey ci riba ba yàlla dogal mu jot caa dajal alal lu bare bare bare ndax alal jooju mën na cee rafa ci riba la doon liggéey ba jot cee dajal lu bare bare alal ndax alal jooju mën na cee rafa alal li nga xam ne mooy bàyyi ko ci banque yi te léeg-léeg riba yi ci am alal jooju borom xam-xam yi dañu wax ne dagal na ci ki ko moom mu dem def ci lu baax alal jooju nga am moo xam interbanque la wala lu mën a doon ba nekkul ne alal bi dëgal su baa yow may la nga dem jël ko def ko ci lu baax te su boobaa nit lu baax la lañ ko def keneen ku nekk mën naa mën naa ñëw jëfin ko booy tabax ay jàkk bu leen tabax ak dallukaay keneen mën naa ñu jëriñ te su boobaa rek nga tabaxee wala mën na laa dimbale ba loolu rek ci waa ba mun fekk ci loolu la yomb waaye li ñu mën a ko daal mooy alal bi nga xam ne ni riba la loolu de am na ay borom xam yoo xam ne dañoo wax ne koo war a bàyyi banque kenn woo ko jël waaye yeneen borom xam ñu wax ne wala suñ ko bàyyee ñoom ndax bu ngeen ko bàyyee ñoom ñoom dañ ko dëgërloon ngir rek wax ko diine moo tax ñoom ñu gis ne li jaaga mooy ñu bañ ko bàyyee moom waaye ñu jël ko teg ko ci li nga xam ne daal day nekk masale aam ndax ñu ci yëpp na koy bokk ñu defar ko tëli wala hôpital wala forage wala loo xam daal ñëpp koy bokk ñu def ko foofa nee nañ ci boobaa loolu ay wax bi dina la ni wax bu dëgër wallahu aalam mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafet loo waxtaan ba noppi mu ne kii moom dafa am dëkkandoo ju dëkkal mu yoreel ko bor te fayu na ko fayu fayeeku ko léegi te itam mënu ko yóbbu police muy laaj ñu ne ndax su ko bàyyee bor boobu ndax loolu ak ndax la dina ci am tilaaba wala waaw xam naa bu fekkee ne da ko topp di ko fay di ko fay ba mu sis amutu tax mu da ko jégal kenn du mën a wax ne jégal du baaxul waaye li gën daal mooy mu bañ a àgg na kooku day niru baalum ñàkk pexe soo amul mel pexe doo ko baal waaye nga dem si topp nga topp amul mel pexe ne lay kon bàyyi naa ko yàlla comme ni ko nit ñi di waxee loolu moom du bokkut ak ndigal gi nga xam ne moom lislaam tàmm lislaam lim tàmm mooy kii ñëw ci yow di lekk nga lebal ngir yàlla saa yow fay mu ñëw fay la lam la da jotee ak loolu lislaam santaane daa xam ne nga muñul ko ba mu am wa in kaana zo usratin fa nadiratun ila maysar bu fekkee dafa nga muñul ko ba mu am bañ ko bañ koo topp ci natt bu ko yàlla waaye nga muñul ko ba am loolu daal mooy li ci ëpp solo mooy na ko ba dem ne am ba demee ba gis na ne moom ñu xam ne amut tolluwaay daal mënut a ne mën na baal ngir yàlla na ko ko baal ngir yàlla bu fekkee ne mënu ko ko baal na ko ko topp rek bor bi wéy di ànd ak moom ba keroog ñu koy mën a fay saa yu faatoo ay mbokkam fay wala bu fekkee ne faatoo si ay mbokkam mën ko fay mu fay waaye daal liñ doy wax daal mooy nga baal ko baal boo xam ne ñàkk ko fexeel loolu ëpp na def boo nee ak programme boobu nga bàyyi ko bor bi continuer soo nee ba mën koo baal ngir yàlla nga baal ko bu fekkee ne mënoo ko nga bàyyi ko rek saa yu amee fay la wala bu amul bu dee wala bu faatoo ko defee ay mbokkam ñoom ñëw fay am ñu ko moom nga jàpp ci àll rek yàlla waaye ngi nii ñu tëj ko kaso benn waaye ngi nii ñu tëj kaso benn mbokk di def ak ba dem tijji ko mu jóge ca moom dem rey nit muy laaj ba xam ndax ki ko dimbali ba jëlee ko kaso moom ndax dana ci am bàkkaar ci boobu mu rey nit moom euh, bu fekkee leer na ko ne waa ji ñu tëj su ko génnee dana rey nit su boobaa kon ko génnee su boobaa dana ko génnee mën naa delluwaat ci am njub yéen ñu jëlee bu dëgër loolu la am tax mu génn ginnaaw ba waa ji ko ba def leen nag su boobaa nag kooku moo def daal moo dëgg waaye daal day am solo daal mooy nga seet ba xam ci jëm bi soo ko jàppalee génn ko ndax génn bi dina am njëriñ ci moom wala déet waaye bu la leeree ne boo ko génnee mu def ay ñaaw su gën a mag su boobaa mun nga bàyyi ko foofu te fas ba mu tëdd ko kooku mooy gën a nekk njëriñ ci ñëpp kon daal li mu koy wax mooy bu la leeree ne daal soo ko génnee mu def def ay ñaaw yu gën a rëy mbaa yi tolloog leen doon def su boobaa ba mu warul tëdd rek mu tëdd ko war a bàyyi bu la leeree nag moom boo ko defee ba mu génn beneen bi dana wàññi xam ne la nag pour loolu day jaadu lu nga def pour loolu am mbokk mi moom it def nii dafay laaj looy wax borom daraja yi nga xamante ni maanaam borom daraja yi nga xamante ni li ko tey yëkkati kàddoom mooy ni rus na ni rus naa yëkkati kàddoom ba noppi te lan doon lijjanti bañ a lijjanti ko tax ngir moom mu noppi te rek loolu loo koy loo ciy wax waaw jëmmi délégué loolu nga xam ne moom la ko yàlla dégg moo lañ caa mën a lijjanti ay mbir waaye mu jàpp ne mbir mii kat bu ci waxee mën naa am du lijjanti ci bu gëmee ni ci àddina la nekk àddina ji yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne lu mu mu am lu mu du am keneen ku dul moom day dara di sabab loolu mu bëgg mën na ko am mën na ko bañ am loolu bu ko gënee bu demoon di sàkku dara doonte loolu ñëpp yëg ñu ko ci lu du ko wàññi dara du ko kon loolu li am solo mooy ñu bàyyi xel ne lijjanti mbir mu lijjantiku lijjanti mbir mu lijjantiku addina moom mooy doxe noonu yàlla rek mooy koo xam ne lu mu bëgg mu am lu bëggu daam keneen ku di sabab la yàlla naa sottal loola yàlla mën naa bañ sottal ndax ki yor daraja di dimbale kenn bu mu ne daraja bi moo dimbale waa ji déedéet yàlla mooy dimbale nit ndimbal loolu nag da ko jaarale ci darajaam ji yow nag su boobaa nag bul jàpp ne maa ko dimbale déedéet yow defal li la war rek boo defee loolu rek doonte ñu jënd ko na baax na bul ñu jënd nga xam ne def na li la war suñu borom na la ca bindal tuyaaba ju réy waaye gerte gi moom jëru ko ndax nit jëruwut nit ñëw rek kooku la dara ba bàyyi loo xam ne nii yu baree na ci ci ay njëriñ loo xam ne ni ëllëg buñ ko rëcc te mu ni looy wax ñiy wax ci diine man lañ war a rafetale la ñuy wax bu baax a baax loo euh, xam ne yàlla nattoo na ko muy wax ci turu diine lañu koy laabiire mooy mu fexe ba xam barab bu mu nekk bu nekk mu xam barab bi nan la fi waxee jataay bu mu nekk mu xam jataay bi nan la war a waxee ñoom ndax mbooloo mu nekk dafa am ay baat yu méngoog ñoom am aw waxin wu méngoog ñoom waxin woowee nga fekk ci la di wax waxtaan ñoom loolu dana dimbale sa liggéey euh, niki nga am yéen maa nit yi ndax léeg-léeg ñàkk yërmaande ci nit ñi mooy tax soo waxee ñoom da ngay wax duñ ko dégg ndax dañuy jàpp ne yow da nga bëgg a dëkkalee sawara wala yow daal nangam nangam te fekk di ñu noonu waaye nga wan leen yërmaande xamal leen ne li ngeen nekk kat ak ñàkk xam rek la waaye yàlla yërmaandeem yaatu na nangam nangam yooyu nga xam ne da leen xemmem loolu ñu ñëw ci lislaam bi ak ñëw ci ak njub loolu da ci da ci am solo loolu waaye da nga koo xam ne day waxtaan waaye waxtaan métti ba nga xam ne day mujj sax ñu koy diglu sawara da dañ jàpp ne diw sàngam moom lu mu sawara wala nagam te fekk ne yàlla doxul ba ay mbiram noonu yàlla bu taralee yàlla bu bu taral salaamaaleykum wa rahmatullah